mooy nga nekk fi rek nekkub altoppe imma mooy ab altoppe bu kenn ci yéen jullit day libre ku la bëgg a takk ci chaîne bañal waaw matas tabadu naasa waqad waladatuhum ummuhaatuhum ahraara imam seydna omar ibn alxataabi radiallahu anhu alxalifa radiallahu anhu da doon wax ne ka yéen matas tabadu naasa kañ ngeen tàmbali di def nit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 mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee nañ innaha laysat bi najas kene muus yi hirraj yi nii moom du sobe lu tax innama hiya dëgg-dëgg moom mina tawaafiina dafa bokk ci ñuy baagante ci yéen wa tawaafaat yu góor yeeg yu jigéen ñi mooy dañuy mooy ci animaux domestiques yi nga xam ne ñoom mooy tandu ko leen manu la nekk mooy lu ñu woyofal la waaw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 fas wu ne am ñaari paar wali farisihi ñeel ki koy war sahmun benn